farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fil adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr faslun eh faslun fi shukr xala muhammadul xalaawin naabiga alayhi nicmatul latiifi saabiga wa man taarrada li shi'ril awliyaa bi nahwi wal aruudi qat'an buliyaa kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna ci lii dañ ne woon hein jeexaluñu ko woon jeexaloon nañ ko mais daa am luñu fàtte woon voilà mooy bi mu naan Muhammadul Ghalawi an-Nawawi nee na waaw képp koo xamante ne nii day gaaral ci shi'ru wayu boroom xam-xam yi muy awliyaullah alkibaar waliyu yàlla yi di seet seen naxu naan est-ce que sax ñoom defu ñuy erreur di xool loo leen dugge ngir rek ah jam leen ngir nit ñi ne sawaay moo dégg arab moo xam làkk bi ba mën a corriger sëriñ diw waaw wala aruud yi ñu naan moo xam laruud tey moo xam xam-xamoo laruud way ah ci wàllu métrique ak ni ñuy tëgge di di defaree way kooku foo jaar lu ci dogu dees na ko natt borom bi dina ko nag léegi liñ fàtte woon mooy man huwa Muhammadul Ghalawi hada ash-shaykh moo doon ash-shaykh Muhammad ah ah ibn Abdirrahman ibn A'mar al-Ghalawi al-Bakri ash-Shanqiti nga ne yow bii paase Cheikh Abdul Wadud dañ ne woon mi moom itam eh, eh, ci Ibn Abdillah al Alfaghi al Shanqiti ma la waaw kii itam ci ñoom la bokk loolu laa la doon wax te du ñoom kese romb nañ fi ñeneen ñu yoo xam ne gis nañ leen min bilaadi Shanqit voilà <laughs> radiyallahu anhu kooku moo doon eh, Cheikh Muhammad ibn Abdirrahman ibn A'mar al Ghalawi al Bakri al Shanqiti ah radiyallahu anhu boroom xam-xam bu màgg la woon nag bu rëy mbir rawatina ku ñu xamee woon la waaye ci mazhabu imaamu Malik mu ngi génn àddina l'an 1245 ah mu dëppoog l'an 1828 kii moo jiitu sëriñ bi mooy sëriñ bi dabu ko moom wuteeg Abdul Wadud bële nga xam ne moom mu ngi génn àddina radiyallahu anhu 1869 fekk na sëriñ bi mu ngi jamono. voilà kon radiyallahu anhum kon kii mooy euh, Cheikh Muhammad moom la an-Naabiga ah voilà al-Ghalawi ah, mu ngi noonu le kon nag loolu la léegi nag ñu war a jàll kon li nga xam ne moo ci tegu léegi nag mu ne sëriñ bi di continuer mu ne fal i'tiqaadu fihimu wilaaya wal intiqaadu minhumu jinaaya mu ne kon fal i'tiqaadu gis nga nag gëm fiihim gëm la nga xam ne ca biir sëriñ sa ca biir awliyaa yu mag yi wali yuy borom bi nga gëm leen loolu wilaaya ak wilaaya la xanaa xamoo ne wali yu kenn du ko gëm ku dul wali yu ndax lan al mu'minu mir'atul mu'min boroom ngëm yàlla ji ki nga xam ne mooy seetoom mooy ngëm yàlla aji ngëm yàlla ni moom bés bu ko nangulee lool daa fekk moom loolu mu koy nangul daa nekk ci moom ba pare moo tax képp koo xam ne nangul na nit ku baax la mu doon mooy mbaax gi am na ci moom am na mbaax gu nekk ci moom gu tax mu mën a nangul ku dul moom mbaax waaw loolu la ku koy bañ nag daa fekk moom mbaax googu moo newul ci moom moo tax nan lay nangoo mbaax feneen Abu Jahl ban mbaax la am moo tax du nangul yonent bi alayhi salaam mais Seydina Siddiq daa fekk mu nekk koo xam ne bañoon na moom moom laata lislaam di ñëw sax masul woon sujjóotal sanam waaw comme ni ko sëriñ bi di waxe ci eh, eh, jazbu voilà masula sujootal sanam moo tax li ñuy wax Seydina Ali ibn Abi Taalib xam nga moom itam noonu la woon radiyallahu anhu naan karrama allahu wajha borom bi tabaaraka wa taala moo moo moo teral xar kanamam mooy ci lan ba masula sujootal xërëm te pourtant moom gone la woon du mais yonent ma lay saa saa ma ko yar daanaka muy dugg ci lislaam huit ans am moom Seydina Ali mais ki gën a ki gën a yéeme le mbir mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu li ñuy wax Seydina Ali noonu noonu képp lañ mën a wax Seydina Abu Bakr karramallahu wajha te bosam moo gën a moo gën a yéeme parce que mag la woon waaw xam nga Seydina Ali radiyallahu anhu yonent bale sa sam moo ko yar ba problème boobu amee ñàkk gi wala léegi Seydina al-Abbas <coughs> radiyallahu anhu ngir ñëw dimbali seen seen mbagam bii Abu Talib sonn na kii jël kenn kii jël Jaafar moom mu jël yonent bi saa saam jël Seydina Ali ibn Abi Talib te avant loolu ñoo doon dund ci kër Abu Talib yonent bi saa saam hein daal di moo ko yar moom la xam moo tax kooku bañ a sujootal xërëm danga naan bon de toute façon luñ naan <laughs> euh, bëy du tëb xaw ma lan di bëtt lan na ne wax doom di waaye yow seetal leen ma lool <laughs> man fàtte naa affaire ba sax nu ko wolof yi waxeet <laughs> bàyyi du xaw ma nday du tëb doom jay bëtt xaw ma voilà kéwél du tëb xaw ma narak nan wala bëy daal moom seetlee leen affaire boobu waaw dañ naan kii moom du du extraordinaire parce que yonent bari sarsam quand même ku mu yar même laata révélation parce que ci njub la ma sane moo tax mu doon huit ci xaaru Hira moom yonent bi alei salaam waaw masula deñ di nekk ci njub waaw léegi nag kamu yar moom dañ naan kooku soow moom nag bu génnee soow mu neex manuñ luñ ne real mooy génn na fa mu war a génne Seydina Ali ibn Abi waaw moom mi nga xam ne yonent balay saa saa ma ko nàmpal yaa ko defal ko lépp mu bañ a suyootal xërëm même laata islam ñëw waaye li gënoon ak li fi gën a garaaw mooy moom mag la woon nekk ci kilifaay ay yi ah di jëndi commerce di nekk yor yor mbiri boppam te su suyootal xërëm même laata yonent balay saa saa di woote. waaw loolu mooy parce lu tax ba yonent ba ne saa saa wootee mu nangu ko parce que daa am moom leer gu newoon ci moom daa am mbaax gu ne ci moom moo tax mu mën a nangu saxaaba yépp ñi nangul yonent ba ne saa saa yépp naka noonu képp ku nangul nit ku baax la mbaax goo ko yàlla defal daa fekk yow mbaax googu am na lu la ci yàlla defal moo tax waaw moo tax mu ne fal i'tiqaadu fiihim wilaaya gëm lañu fi indi lañuy wax waaw ñoom ñoom awliyaa yi radiyallahu anhum loolu wilaaya ak wilaaya la waaw ak loolu ci boppam mooy wilaaya waaw kantaa wal intiqaadu minhum kantaa di leen dugg di seet loo leen di jame hein di leen naq du sawaay minhum ci ñoom jinaaya lool ak bàkkaar gu rëy la te la ca ka koy def waaw waaw ndax ka koy def dara yàlla du tax waaw kanta waajoo xam ne daa am waliyu boo xam ne daa def loo xam ne ci biti nii ci sharia loo xam ne dafa leer ci biti muy nuru lu noonu ndax duñu ñu ay ay ay maasumuna du ñoo xam ne dañu naan bon ñoom lépp lu ñu def mooy maasumun yonent mooy maasum ab yonent moom la yàlla ñoŋal ci muy man la def bàkkaar waaw loolu moo tax boo déggee xissa yi lay nettali naan Seydina Daawud keroog daa yónni benn soldaaram boo xam ne dafa xemmee moon soxnaam wal iyaazu billah gisoon nañ ko bi ñuy gis suratu Saad ah, ci tafsir allégé yi mu yebal ko ngir moom mu faatu mu jël soxna si mu dem gañe ñëwaat mu koy yebal ba mu nim faatoo loolu wal iyaazu billah wal iyaazu billah loolu nan la ko nit da nga jàngoon ci tawxid loolu moo tax gis nga bu sa tawxid baaxul lu ñëw baaja la jam baaja la waaw ke ñii maasum lañ dañoo manu la dafa manu la nekk c'est impossible ñuy def bàkkaar ñu lay waxal lool ci ay nettali yoo xam ne ci waa banu Israël kazzabuna yi nga xam ne ñoo falsifié ñi falsifié ñi nga xamante ne mooy hein tawraat ñoo ñoo nettali lool nga gëm leen di ko wax ci deru yonent bu toll ni Seydina eh, Daawud mi nga xam ne suñu boroom nee na ko inna ja Daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard def nañ la xalifa ci kaw suuf nga ne kooku mooy def yu salta yooyu nga xam ne yow ci sa bopp nit koo gisoon mu mel noonu yow boo amee dërëm doo ko dégg léegi suñu borom ku mel noonu lay jël te ginnaaw lool la ne maa la def xalifa ca suuratu Saad demal nga jàng ko nga euh, nafar ko waaye loolu taxu ñoo jóg ngir rek leeral que ne ñoo ñoom ñooy maasum yonent yi mais waliyu yi dañoo am protection boroom bi daf leen a aar waaye jombul ñu mën a def bàkkaar moo tax bañ ko laajee euh, Junayd Cheikh Junayd radiyallahu anhu al mu ne borom bi ndax ja wax wali yu mën naa njaaloo mu ne wakaana borom bi lépp lu mu natt bind ko wakaana amrullahi qadaran maqdura mburu yàlla lépp lu mu natt la daal di koy teg bu nattee ne dogaloon ci ne wali yu lool dina ko dal mën na koo dal voilà alors que loolu dafa jomb dafa impossible ci yonent voilà moo tax bu dee ne daa def loo xam ne ci biti léppay leer que ne lii demewul noonu hein loolu képp koo xam ne sa yéene baax na te da ngay ñi waroo ci nga def nga ne ah lii de man gis naa ne ciy teggin lii daal li ma gis ci alquran ak sunna wuute naag lii damay bañ nag nit ñi daal di koy roye ci lool di ko sànku ci kooku dara la dara du ko dal dara waaw dara du ko dal lenn du ko laal ndax yéeneem sel na da ko def ngir yàlla waaw loolu moo tax nga doon gis ñoo xamante ne nii mais dañuy dund ak yu mag waaw moo tax xoola xoola saxaaba yi xam nga ñoom kenn du leen wax wàllu yi parce que ñoo dépassé wàllu yi waaw ginnaaw yonent yi ñoo ci tegu wàllu yi doori ñëw léeg-léeg da gis kenn kii nii mais amul sans ay ay ay raayalante gannaawa ah. dañ naan la lii nga def jaaduwul ah. waaw dañ la koy wax waaw wow ne la lii nii jaaduwul waaw léegi nag après. est-ce que loolu day wàññi waa ji dara ki ko wax wàññiwu ko parce que yàllaa tax tax ki ko wax xam na ne kii yàllaa tax muy wax waaw kon nag affaire bi mu ngi noonu le mu ne nag kon nag gëm leen ci li ñuy indi te yow maîtriser woo ko xamoo ko loolu wilaaya la kanta di leen dugg loolu crime la voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin